mu ne imaam at-Tahawi daal dinay tudd te ne Seydina Omar dafa may Aasim mooy doomam ji xam wax naa du Abdallah ibn Omar kese de du moo gën a siiw mais Aasim baayu Ubaydillah <laughs> eh, muy maamu Ubaydillah bokk al-Umari Abu Usman waaw kon moom mu ne dafa mayoon doomam ji Seydina Omar Aasim alal joo xamante ni wala loo xamante ni mayu koy neen doomam yi mu ne waaye nag imaam al-Haafiz Hajar nag di tontu ci lii mu ne waaye wa qad ajaaba Urwa an qissati Aisha bi anna ikhwataha kaanu raadiina bi zaalik <laughs> mu ne Seydina Urwa ibn Zubayr xam nga bokk na ci ñi nga xam ne dañ la dafa war yemal dafa war moom mi nga xam ne Sayyidatu Aisha ci boppam mooy tàntaam moo ko yar moo ko xamal moo def ci moom li mu doon gina xam waxi Sayyidatu Aisha ku moom moom ak ñoom al-Qaasim ak ñooñu mu ne mu tontu gaa yi <laughs> ne bu dee xisatu sayyidatu Aisha sama tànta moom bi sama maam Abu Bakar joxoon loolu dëgg la waaye mooy frère sayyidatu Aisha yi ñoom Abu Bakar ñoom sayyidatu euh, Asma ñoom ñépp ci gërëmoon moo tax mooy ñoom ñoo nangu seen baay jox kee Sayyidatu Aisha lii wëlif leen te lool ku nekk ku nekk mën nga am sa àq ne may naa ko xanaa xamoo miraas miraas yàlla la ko jox noonu nit ku nekk man nga yow sa alalu baay wala sa nday bi mu génnee àddina nga ne man li ma ci am mayaat naa ko ñi nga xam ne ñoo ñeneen ñépp loolu am na ci droit li ma ci am tasaare leen ko bi sawiya ci lu tolloo ci ñépp góor a jigéen ñoom ñépp ñu yem ci bu la neexee mu ne ñoom nag ñoom ñoo ci gërëmoon moo tax Seydina Abu Bakar doxal loole Seydina Abu euh, al-Hasan Hajar ne wa yujaabu bi misli daalika an qissati Umar te lu mel nii tontu bii Seydina Urwa wax ci mbiru Sayyidatu Aïsha Seydina Abu Bakar ak Sayyidatu Aïsha radiyallahu anhuma ci loolu lu mel noonu rek la ñu mën a tontu tamit waxaat ne Seydina Umar tamit lam mayoon Asim daa fekk ñoom ak ñoom Hafsa ak ñeneen ñi daal di ciy d'accord jeex na <laughs> mu ne Aasiru ajiba kon xam nga ni amul benn bu taxaw <laughs> waaw mu ne anshiru anshirul ajwiba fukkeelu tontu bi nga xam ne moom la waa jumhuur di tontu li wax ne day wane ne gënale loolu du lu xaram dañ koo sit te digle gi digal saw yi loolu euh, dañ koo sopp <laughs> du farat mu ne anna al ijmaa in aqada ala jawaazi atiyati ar-rajul maalahu li ghayri waladihi waaw fa in jaaza lahu an yukhrija jami'a waladihi min malihi jaaza lahu an yukhrija an dhalika ba'dahum mu ne zakarahu ibn Abd al-Barr wala yaxfa da'fuhu wala da'fuhu li'annahu qiyaasun ma'a wujudi an-nass mu ne juróomeel bi non fukkeel bi ñu ne ijma am na consensus communautaire daal di day fasu possibilité hmm, góor gi nit ki nit ki bi muy dund mais mu bañ a bàyyi bay waaja dee de parce que bu dee day waaja dee loolu lool maye googu kenn du ko nangu mooy nit koo xam ne dafa feebar feebar boo xam ne jàpp na dootul wér mu bëgg a koñe doomam yi mu ne sama alal yépp maye naa ko maye goog du jàll non kenn du ko exécuter waaye bu dee ne loolu yëpp dalu ko mu nekk kii daal di bu ko neexee alal yi mu am mu jël lépp maye alors que am nay doom loolu lañ ne ñoom loolu ma la que lool man naa nekk nit ki mën naa jël alalam ah may ko keneen ku dul ay doom kenn ci doomam yi may lépp loolu mën na nekk kuy dund mu ñu léegi nag ñu ne ah kay léegi nag bu dee ne possible na nit ki génne lépp alalam ah jël ay doomam teg leen ne du leen ci jox fifteen waaw bu boobaa kay war naa mën a nekk. mu génne ñenn ci doom yi ci li muy maye may ko kenn ci ñoom wala lenn ci ñoom mu ne lii de imaam ibn Abdul Bar moo ko tudd rahimahullah waaye waaye nëbbuwul ci li nga xam ne mooy faiblesse wax bi ñàkk dëgëru wax ji ndax la mooy ñoom ñu ngi def qiyaas lii mooy raisonnement par analogie en face de texte bi yonent bi saa saa wax xew-xew bu leer naññ Bashir ñëw may doomam Noomaan mun yeneen saa salam ne ko ndax may nga sa doom am nga yeneen doom mu ne ko waaw ndax ku nekk may nga ko lool mu ne déedéet mu ne demal nga seede law ko keneen man du ma seede ci dëngate yow nga ñëw lii leer nañ nga nekk fi yow di xiyaas quoi yeneen saa salam ne jublu jubleen diggante seen doom yi seen biir doom yi yow nga bëgg nekk fi xiyaas loolu daa bokk ci nga am ne xawaadixul xiyaas yi ñiy tax xiyaas yàqu mooy teg nekk alquran bu leer sunna bu leer bi wax ci sujet bi nga ñëw di def ay raisonnement loolu raisonnement la boo xam ne ci santaare bi lañ koy teg kon xam nga wax ji laysa huwa bi dëgër moom bokk na saaqitun du wadd na waaw waaw mu ne wa za'ama ba'duhum imam al-hafiz ibn hajar mu ne rahimahullah ñenn ñu nee nañ kene anna maanaa qawli wax maanaa wax ji yoneen saa sa laa ashhadu ala jawr duma seede ci nëngate ay la ashadu ala maylil abi li ba'dil awlaad duna ma man duma seede jéng bu doom bàyyi jiit jéng ci leen ci doom yi bàyyi ñeneen ñi mu ne wa fii hada nadarun la yaxfa yow am na lees fii seet loo xam ne nëbbuwul wa yarudduhu li koy delloo qawluhu waxu yoneen saa salaam fi riwaaya ci riwaaya bi mu ashadu man duma seede illa ala al haqq lu du dëgg waaw kon mooy lii du dëgg neen la te lu du dëgg neen la waaw <laughs> kon nag waaw waaw mu ne wax ak Ibnu Tiin an ad-Daawudi anna ba'd al-Maalikiyya ihtajja bil-ijmaa' ala xilaafi zaahiri hadiis an-Nu'maan thumma raddahu alayhi mu ne imaam Ibnu Tiin solo na jële ci imaam ad-Daawudi rahmatullahi alayhima mu ne leen ci Maalikee laye na ngir lu dëgëral seen mazhab bi kene daa am ijmaa kene wuute ijmaa am na ci ñàkk doxal li nga xam ne moo feeñ ci hadiisu an-Nu'maan bi mu ne waaye ginnaaw bi imaam Ibnu dafa dàq wax ji ne lii moom lii moom moom moo wax joo xam ne moom teguwul ci dara moom <laughs> mu ne wastadalla bihi wa aydan mu ne wastudilla bihi aydan ala anna lil abi an yarji'a léegi kon pare nañ foofu loolu kon walillahi alhamdu wal minna mooy kon gis nañ masala bi gën a yaatu ci masala bi mooy kene ñàkk yemale ci diggante doom yi dafa xaram du lu ñu fi te bés képp ku ko def yow sa lool c'est nul et non avenu dañ koy delloo bu dee réewum charia la juge bi day jël ne da koy danaa la delloo ko boo ko deful moom moo koy jëlal boppam yemale ñëpp wala mu delloo la ko par lii mooy dëgg te mooy zahiru hadith bi wallahu taala alam loolu waxu ñooñu moo ëpp doole fuuf te moo gën a dëgër fuuf wax ji nga xam ne moom la ñoom imaamu Nawawi di dëgëral naan dañ koo sib kenn sibu ko daa nekk loo xam ne lu xaraam la lool mooy li gën a dëgër waaye wal ilmu inda allah imaamul haafid Hajar mu ñu indi leneen njàngat anek mu ne wastudilla bihi aydan ala anna lil abi an yarji'a fi ma wahabahu li ibnihi wa kadhalika al umm wa huwa qawlu akthari al fuqaha illa anna al malikiyata rahmatullahi alayhim farraqu bayna al abi wal umm fa qalu lil ummi an tarji'a in kana al abu hayyan duna ma idha mata wa qayyadu ruju'a ruju'a al-abi bima idha kana al-ibnu al-mawhub lahu lam yastahdith daynan aw yankih mu ne wa bidhalika qala Ishaq waaw mu ne e, layoo nañ ci xadis bi ba léegi kenee baay ji mën na dellu ci li nga xam ne moom la mayoon doom ji naka noonu nday ji mu ne lii mooy li nga xam ne mooy li ëpp ci fuqaha yi boroom xam-xam yi fiqh yi loolu lañ wax mu ne sauf ko maliki yi dañoo def différence entre baay ji ak yaay ji ñu ne yaay ji mën naa dellu bu dee ne baayu doomam ji mu ngi dund waaye bu faatoo lool mënu cee delloo ba pare ñu daal di tënk delloo gi baay gi mën a delloo ci li mayoon doom ji récupéré waat ko bu dee ne hmm, il faut mu nekk euh, que doom jooju mu may loolu nekkul dafa amu bor wala boog nekkul ku nekk ci projet mariage wala mu marié wu parce que loolu day soxla loolu mu ko may ba pare débat di ko jëlaat day ñàng ak ko am daa am bor mu jël ko def ko ci bor yi te loolu la imaam Ahmad doon wax rahmatullah alayhi que ki nga xam ne ak gënale dina ma nekk ci bu dee ne euh, kee daa am handicap walla euh, ab bor wala yu mel noonu mu ne ta wax ji Maliki yi wax wa bi daalika qaala Ishaaq moom la Ishaaq wax rahmatullahi mu ne wa qaala Shaafi'i mu ne al-imaam Shaafi'i nee na lil abi ar-rujuu' mutlaqa mën naa dellu ci laa wax ci maye gu maye lépp ci yam waaw amul benn restriction que doom ji xawoon naa am ci soxna wala boog amoon nat borak yooyu yëpp ci dara waaw waaw moom mën na cee dellu saa su ne mu ne wa qaala Ahmad kanta imam ahmad dane la yaxillu li waahibin an yarja fi hibatihi mutlaqan waaw mu ne moom kanta imam ahmad dane ki maye non loolu moom képp ku maye bàyyi la ak doom la ak lu mu doon ak loo man ni doon loo xasa maye ka ko may amo droit te loolu gisoon nañ fi hadis euh, buntu bu ko na Nawawi defoon waaw tere gu ñuy tere nit ki may mooy Seydina Omar ba nga xamante ne ci la kii woon euh, maye woon euh, waajëg fas wax mu gisaat ko waa ji mel ni daal toppatoowu ko waaw mu ñëw di laaj yoneen saa sa mu ne ko bu ko bu ko jël même bu la ko jaay woon dërëm loolu taxoon nañ ci masala yi imaam ahmad rahmatullah alayhi dane daganul képp ku maye muy delluwaat ci lim maye ci luñ joyal waaw mooy contraire <laughs> bu dee imaam yi euh, dane bu dee baay ji moom ci luñ joyal saa su ne mën naa delloowaat récupérer waat lim may kenn ci doom yi mu ne wa qaala al kuufiyuuna kuufiyuuna yi rahmatullah alayhim in kaana al mawhubu saghiran lam yakun lil abi ruju bu dee ne ki ñu may xale la bàyyi ji amul droit di ci delluwaat wa kaza in kaana kabiran wa qabadaha waaye it naka noonu bu dee waa ji mag la ba jël liñ ko may ab terrain la ko may mu jël ko tabax ko commencé di ko exploiter wala tool kooku amoo droit di ko nanguwaat qaalu wa in kaanat al hiba li zawjin min zawjati aw bil aksi aw li di rahimin lam yajuz ar-ruju' fi shay'in min dhalik waaye nag bu dee maye gi tey jabar jëkkër moo may jabaram wala jabar ji may jëkkëram wala book ñoo xam ne ñoo bokk geño mag ju may rakkam wala mag ju may sërëb rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen loolu amul jaaduwul ka maye di delluwaat ci li maye mu ne waafaqahum ishaq fii di rahim mu ne imaam ishaq nag euh, dëppoo naa ñoom ci ñi xam ne yéen a bokk ko mbuumu njurukaay mu ne waqaala mu teg si mu ne li zawja an tarji'a bi xilaafi zawj moom daa def différence bu dee ndaw si moo may jëkkëram bu ko neexee mu delluwaat yi récupérer waaye jëkkër ji noonu waaw mu ne wal ihtijaaju nekk fi nag di indi layu li kulli waahidin min zalika yatul ci layu ku nekk yatul day gudd wa hujjatul jumhur mu ne xajjaay layu majorité boroom xam-xam yi fi abi génne giñ génne bàyyi seppee ko ànnal annal walada mooy que ne bàyyi moom bu mayee doom man na koo nanguwaat ñu ne ñoom li li tax lool man a nekk xam nga maa man moom da ne mukk lool man da nekk mooy waa jumuur nag li tax moom dañ ne parce que li annal walada ndax doom ji wa maalahu ak alalam li abihi baay jee ko moom fa laysa fil haqiqati kon nag euh, li mu jëlaat loolu kon ci boo ko xoolee réellement nekkul rujuwaan ak dellu ndax mbirum mbirum rek la jëlaat waaw mu ne wala taqdiri taqdiri kawnihi rujuwan fa rubbama tadatuhu maslahatu ta'dib mu ne waaye buñ ñëwee sax ba nattal ne le fait que mu delluwaat ci jëlaat ko lool mën nañ ko tudd ak dellu loolu mën na am li koy waral léeg-léeg mooy que ne euh, mooy maslaha boo xam ne ngir yar la wa nahwi zalik ak yu mel noonu waaw wallahu taala alam imam alhafiz mu ne wa fi lhaditi aidan nekk na ci hadis ba léegi an nadbu ila taalif ila taalufi bayna al ixwa wa tarki ma yuqi'u baynahum ash-shahna aw yurithu al-uquqa lil mu ne hadis bi dañ ci jànge ba léegi mooy sopp gu ñu sopp mooy di fexe di dëppoo diggante mbokk yi luy rattaxal seen diggante te bàyyi di def loo xamante ne day wane ak day jur ak bañante ak ak jalousie seen diggante parce que boo ñëwee di may kenn bàyyi ñeneen wala nga may ñenn yaay yi ñi nga xam ne ñoom seen yaay mooy madame X nga may leen bàyyi madame Y doomi madame Y yi te ñoom ñëpp ñuy say soxna ñi ñëpp di say doom bu boobaa yaa ngi commencé yaa commencé tas sa kër yow paat ak deewagoo wala yow jeune homme te deewagoo waaw loolu lu garaaw la bu ko defee nag ñu nekk ñoo xam ne euh, dañoo bokk nii waaye amul dara lu leen boole. voilà ndax ku nekk ñu ngi jàpp ne ah seen bàyyi ki la leen gënale ci sama waaw baax na kon nangam ngay indi ak mbañante ak ci seen biir aw yuurisul uquq wala sax loolu ñu gis baay gi di gënale kenn ki ci seen kaw ñeneen ñi bañ koo respecté bañ koo joxate ay xàqam waaw ñuy ñaawe jëme ci moom lii lépp hadis bi dañuy wane loolu wa anna atiyatal abi libnihi saghir fi hijrihi la taxtaaju ila qabr waaye dañ ci jàng ne baay bu mayee doomam joo xam ne majeurul lool obligé ñu ne na ko doom ji téye mooy na exécuter affaire parce que tollagu ci baay jéeg koy téyel waaw mu ne wa anna al ishhada seet seedeloo fii yaxni anil mooy boo amee ku ko seede rek doy na lool doy na ci ñu naan moom moo koy récupérer na ko téye ba pare ndax kooku tollul fu mu koy exécuter waaw kon loolu la mu ne wa fiihi nekk na ci xadiis bii luñ ciy jànge karaahatu tere guñ tere taxammulu shahaada mooy yenu ak seede fii ma laysa bi mu baax loo xam ne daganul waaw loo xam ne daganul nga ñëw di ci seede wa anna al ishaada te seede fii hibati mashru'un ci maye lool lu ñu yoonal la ndax yeneen saa saa li ko teree seede lenn kese la mooy ma mooy kii lii mu defal kii defalu ko ñeneen ñi waaw te tamit dañuy gis ne lu ñu yoon lal la waaye du lu war du par force la seede bi waaw waaw waaw waaye nag mu ne dañ ciy jàng tamit que nit ki mën naa dina jeng ci lenn ci soxnaam yi ak wala lenn ci doomam yi waaye loolu ci wàllu xol lay doon waaye bu nekk ci wàllu jëf loo xam ne ñépp dañuy gis ak may luy wane ne lii moom ah day wane ne ci keel a jéng waaw waaw kon loolu wallahu alam eh, mu ne wa fiihi dañ ciy jànge mashru'iyat istifsal al hakim wal mufti amma yahtamilu al istifsal li qawli alaka waladun ghayru ghayru naam qaala afa kullahum a'tayta mithlahu falamma qaala laa qaala ashhid mu ne dañuy jàng ci hadis bi possibilité yoonalu imam bi wala juge bi muy dugg ci détail yenn laaj yi bu kenn ñëwee indi masala wala lu mu war a àtte mbir mi xaw a lënt wala leerul na ko dugg ci détail yi ba mu leer waaw moo tax yeneen saa sam bi mu ñëwee ne sama doom ji laa may lii da koo laaj alaka wala dun xayu am nga beneen doom bu dul moom mu ne ko waaw mu ne ko est ce que ku nekk ci ñoom nga may lu mel nii mu ne ko déer mu ne ko kon demal nga seedaloo keneen gis nga laaj yi mu ko laaj mooy loolu dafa jaadu moo tax xattaa ci diini nii nit bu la laajee benn masala boo xam ne xaw na lënt wala leerul ci yow leerlu ko ba mu leer nañ nga door a tontu sinon di nga fi tontu loo xam ne gars yi après dañ koy jël ne oustaz diw ma ko wax waaw deke ñoom ñoo ko tey laajale ko noo xam ne boo prudentwul yow li ñu bëgg tontu rek bëggoon a dégg ci yow kese ngay wax kon leerlu dugg ci détails yi comme ni yeneen saa salaam def Allahu akbar waaw mu ne wa fiihi jawaazu jawaazu tasmiyatin hiba sadaqa dañ ciy jànge comme ci riwaay yi niñ ko gisee possibilité tudde may li nga xam ne mooy sarax waaw Allahu akbar waaw waaw ak digle mu ne wal mubaadara mu ne nit ki wa amrul haakimi wal mufti bi taqwallah fi kulli haal digle goo xam ne moom la juge bi wala attekat bi wala mufti bi di digle waaw jàggalekat bi jaam yi nit ñi ci ñuy teet seen borom ci saa su ne moo tax mu ne walidunuma ittaqullaha fi awlaadikum ittaqullaha wa'dilu fi awlaad fi awlaadikum ragal leen yàlla teet leen yàlla dee leen seet yàlla waaw ittaqullah wa'dilu fi awlaadikum mooy di digle li nga xam ne mooy teet yàlla alhamdulilah saa su ne di tënku ci ay digalam ay digalam tey sori ay tereem te moom kese mu tax ak tamit digle lépp loo xamante ne nit ki dañ ko tee laaj mu maandu yemale mu fexe eh, respecté loolee muy loole loolu dañ koy koo laaj lépp loo xam ne daa laaj yemale nit ki da cee war a yemale waaw moo tax ci soxna yi naka noonu ah. waaw mooy amoo droit di tudd kii euh, voilà ah Medina tay moom Medina laa jëm waaw alors que bu dee da ngaa war a dem ci keneen nga naan Makka waaw foofu moo metti non non loolu ak ndëngte la tudd waaw <laughs> yooyu wal wala tudd kii àjjana. tudde keneen ki ah fa ma xam waaw doo ñemew ko wax seen diggante seen keneen ki di ko dégg waaw waaw même bu dee xol bi xam nañ ne loolu moom manoo yemali ñëpp walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisaa walaw kon nag fala tamilu kullal mayli fa tadharuha kal mu'allaq waaw manu ngeen ne même bu ngeen c'est impossible walan tastati'u manu ngeen yemale diggante jigéen ñi ci bëggee la cofeel walaw xarastum même bu dee ne xër ngeen moo tax nit ki ci côté boobu manuñ ne ah yow ñaari soxna nga am ki bi nga ayee ci kee ñeenti bés keneen ki ñeenti bés ku ci nekk nombre de rapports yi nga am ak moom ci guddi yi moom ngay am ak kee déedéet l'islam waxul loolu l'islam waxul loolu parce que loolu moom affaire sawar la rek ak tamit lu la ciy pousser bu dee loolu amul ci kenn ki la gën a foore ko keneen ki loolu ñu laa forcer nekk loolu mais mooy par exemple ci bis yi ngay def fii moom ngay def fii keneen ak yu mel noonu ainsi de suite comme fii kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam waaw lépp luñ la digle l'islam digal nga war a dëdd njaaxaanaay amoo droit di raay ñii di kucceel ñee moo tax it boo nekkee njiit président wala jiite am gox tamit pare amul man gox bii falaa cosaanoo Sénégal gi yépp man Diourbel walla d'origine may defar Diourbel bàyyi Casamance wala may defar Diourbel bàyyi Matam wala bàyyi Kolda loolu aw ma ci droit waaw defar Diourbel comme panal parce que man ci région bi laa soqee ko bàyyi ñeneen ñi loolu nëggate la tudd waaw wala ministre de la pêche waaw man je suis un ndar-ndar waaye pooru ndar yi laay defar waaw kanta yu mbuur yéeg yu kaf si kiriñ yéeg yooyu ma doyadal leen parce que loolu ak ndëngate la tudd dafa xaram voilà waaw wallahu taala alam waaye am na leneen tamit luñ ciy jànge mooy que ne saxaaba yi radiyallahu anhum gis borom bi dafa tànnal yonent bi alayhi salaam ñi nga xam ne ñoo waroon a ànd ak moom quoi ñii kese mënoon a ànd ak moom mooy xam nga am noomaan lii muy nettali ci mbiru baayam mbiram boo xam ne dafa concerne baayam nit mën na ne ah waaye lii moom te sutura ana sutura waay <laughs> ana sutura ñu ne la nag lii mooy sutura gis nga njàngalam yonent bari saaf saaf daa war a feeñ waaw xam nga ñun lii ñuy xalaate moo tax borom bokk na ci li tax borom bi xam na ni ñun ñu fa ñun mënuñoo nekk woon jamono àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> mi baayam la laajoon yonent sallallahu alayhi wasallam dañ koo war a leeral te xoolal masala yi ci borom xam-xam yi di tiire ila axiri zaman ba ni jamono yi àddina di borom bi di ko di leme suuf waaw. yonent bi ay saa saa mu wan ne ñi nga xam ne noonu la taxee woon nekk naasirul xaq bil xaq ki nga xamante ne mooy dimbali dëgg waaye di ko jaare ci dëgg am na ñoo xam ne dañuy bëgg dimbali dëgg mais ci tooñ lañ koy jaarale waaw dañuy gis ku néew doole ku ñu tooñ ñoom ñu jaar ci tooñ ngir ne dañuy dimbali ki néew doole déedéet yonent bi ay saa saa nag moo doon naasirul xaq bil xaq ki nga xam ne mooy dimbali dëgg waaye di ko jaarale ci dëgg. moo tax mu ne man inni laa ashhadu illaa ala haqq waaw man duma seede lu dul ci dëgg mooy xoolaan Nu'man baayam la de moo ñëw ne yeneen saa saa man de sama doom jii dama ko may dara yeneen saa saa ne ko ndax dangaa yeneen doom ku dul mu ne waaw mu ne ko demal nga seedeloo ko keneen bu ma seedeloo alaa jawr bu ma seedeloo ci dëngate tey boo ko waxoon ñu ne si si saa yi baayam dañ ko waxoon mi ñuy corriger baayam di ko nàngam lii mooy lii yoon xanaa xam-xam la xam-xam la te am na riwaay boo xam ne ash bii dane an-Nu'man lii nii ci dak ci jàkkaay Kuufa gi la ko doon wax dafa doon xutba waaw Allahu akbar dafa doon xutba ci jàkkaay Kuufa gi nga xam ne moo fa newoon gouverneur xam nga waxoon nañ la ko waaw ba fa al-Husayn doon ñëw moo fa newoon gouverneur radiyallahu anhu sibtu rasulillah sallallahu alayhi wasallam yi na ko yow Umayyad dina ko yow <laughs> Nu'man xanaa yëgoo li xew mu ne yëg naa léegi lan ngeen bëgg ma def gaa daal di koy destituer jóge jële ko foofu indi fa ñu leen di doxal seeni caaxaan ak seeni bëgg-bëgg waaw <laughs> waaw mooy ña doon dajaloo Euh, di ngir comité yi doon dajaloo ngir accueillir Seydina al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu mais moom moo ne woon le gouverneur mais waxu leen dara da leen a jàmbalaan ah. gars yi ne ko mais yow monsieur le gouverneur yow mais xanaa yëgoo li xew ci dëkk bi mu ne lan ñu wax ko bi comité yii di dajaloo di di di di di bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a accueillir dissident bi di Seydina al-Husayn wal iyaazu billah moom bi ñu wax Seydina ñooñu ay caaxaankat lañ ñu faalewu leen gaa yi daal di koy bon ñu daal di koy jële foofee eh, waaw waaw <laughs> ah, <laughs> ah. <laughs> ma ne ñu jële ko foofee eh, destitué fa sal fa ka nga xamante ne moom lañ moo leen di doxalal seeni caaxaan waaw kon nag loolu lii ci kaw bar bi la ko doon waxe am na boo xam ne ci minbaru kuufa bi la taxaw ah, la ko la ko kii la taxaw daal di koy wax waaw te mbiru baayam la moom mbiru boppam te loolu kenn ko tudde jëw mu ngi jëw baayam nag wala déedéet <laughs> te gis nga tamit liñ ciy jàng mooy baayam ni mu saxaaba yi ni nangu woon dëgg bu leen yéen saa salaam mu waroon dëgg malgré lool da koo delloo ak malgré li soxnaam si ni muy bëgg soxnaam si ak yooyu yëpp moo kii ba kii waaye soxnaam si tamit ñu gis ne tamit daa bëggoon lu leer moo tax mu ne ah. man nag lii duma ko nangu ci yenn riwaaye yi may gi nga may sama doom lu dul nga seedeloo ko yonent balay saa saa bam leer ba pare waaw waaye baabal xaas nag mooy riwaay bi ñu la ne am na riwaay yoo xam ne dañ ab tool la woon am bi bi gën a siiw te gii mooy jaam la woon moom bon ginnaaw bi mu tuddee yenn yi nga xam ne fexe nañ boroom xam-xam yi fexe dajale yooyu rahmatullah alayhi mu ne moom li mu gis mooy këni amra bi yaayu am noomaan radiyallahu mooy ab tool la njëkkoon a may euh, kii noomaan mais comme que noomaan dafa yàgg utiliser wuñu ko mu nanguwaat ko ba mu demee ba ci biir yaay ji laajaat ko mu daal di koy may ab jàmm léegi nag bi mu ko mayee yaay ji ne ko nag du ma nangu lii lu dul nga seedaloo ko neen saasam comme quoi bu koy neen saasam seedee moom di ko jaal di ci delluwaat ngir nangu ko dootul mën a teene bon imaam al-Hafiz la dajalee loolu wallahu taala alam riwaayaat yooyu mais daal liñ la bëgg a wax mooy en tout moom nekkoon na tamit ndaw soo xam ne dëgg ko taxoon ak loolu ba tax mu ne demal ci yonent bari saa saa wax jëkkër gi mu seede lii nga xam ne moom ngay may sama doom bi ba pare ba mu demee nag yeneen saa saa wane ci acte bi mu leer naññ te bañ ko ko waxee dafa nangu de fa ne ko mu dellu fa radda abi tilka latiya bo sama baay delloo may googu mu ma mayoon waaw lii mooy dëgg waaw waaw lii mooy li nga xam ne mooy li nga xamante ne nii moom la jullit bu nekk euh, moom la war a doxal mais pas euh, waaw non man c'est affaire bi dama ci amoon kii quoi après loolu mooy lan aw loolu mooy lan loolu mooy lan wa ma kaana idaa qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyar min amrihim jaaduwul ci benn way yàlla bu góor ak bu jigéen bu borom bi tabaaraka wa taala dogalee ndawam yàlla ndawam bi daal di koy jottali dara ci mbir ngeen ñëw naan da am looy tànn amatoo looy tànn waaw amatoo looy tànn waaw loolu mooy dëgg te saxaaba yi noonu lañ meloon moo tax Seydina al Bashir radiyallahu taala anhu mu daal di koy delloo ni mu gën a gaawe waaw moo xam ne moom mu ngi génn àddina ci xilaafa Seydina Abu Bakr l'an treize juste après bi yoneen saa sam génne àddina tuuti la ci teg génn àddina moo njëkk génn àddina sa Seydina Abu Bakar waaw te moom mii ci lansaar yi euh, moo am nañu ne moo njëkk jaayante ca saqiifatu Bani Saa'ida moo njëkk jaayanteeg ki nga xam ne mooy Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu ma wa ardaahuma am na nag ñu ne dund na ba xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' kon nag xadis baa ngi noonu muy xadis bu rëy rëy rëy waaw bu rëy rëy rëy rëy waaw bu rëy rëy rëy waaw wallahu taala alam jazallahu anna Seydina Nu'man te gone la woon tamit leneen li ci jànge mooy yëpp gone la woon bu takkuloon jàngalem yeneen saasam doona ko woon mën a nettali nekkee mag moo tax jàng bi nga nekkee gone da jàng waaw man gone laa ñii bu ñu xaaroon yonent nekk ay mag doonuñu xam ci yonent saa dara parce que bi yonent saa salaam di génn am a lu mu lu mu ci at mooy dix ans la waroon a am sinon huit ans wala waaw kon nag ñii ñu xëri ba mën a jàpp lii di ko jàngale ba ñu man ci tiir xam-xam yu toll nii jazallahu anhum di ñu xamal ne ndaw dañ koy jaarale ci lu am solo mais du ay fo rek waaw ay caaxaan kese dëkk caaxaan ak fo kooku bu màggee du nekk mag mu xam lu lu lu bari wallahu taala alam kon loolu daa nekk loo xam ne lu jara bàyyi xel la voilà ñoom ñii waxoon nañ la wal muksiruuna fi riwaayati al abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun wal bahru kal xidriyi kal xudriyi wa jaabirun wa zawjati nabiyi ñooñu ñëpp ci ñooñ ay ndaw la ñoon ñëpp luñ soroo xadiis yo leen saa sallam ay ndaw lañ waaw dunu ay paa waaw anhum